gisoon nañ ay laaya yoo xamante ne nii dañ ne woon nañ ci ñëwaat fi nga xam ne moom la suñu boroom kon ñëwoon nañ ba fi nga xamante ne nii mooy laaya ti téeméer bi ak juróom ñeent fukk ak ñeent léegi nag ñu waroon a ñëw rawatina ci laaya ba nga xamante ne moom lay wax li nga xam ne mooy huwa alladi xalaqakum min nafsin waaxida moo leen bind ci benn bakkan muy seydina adam alayhi salaam mu def jële ci moom zawjaha soxnaam li yaskuna ilayha mu dale ci moom falamma taghashaha ba nga xam ne ca la sëyëg moom xamalat hamlan xafiifa moom de dafa ëmb ëmb boo xam ne bu ndaw la fa marrat bi mu jàll mooy amuloon benn problème léegi nag bi mu diisee ñu woo seen boroom di ko ñaan di ko dagaan ngir ah yal na doom ji mucc de dam leen ko defalee nag ñoom au lieu ñu sant ko ñu daal di koy ñu koy bokkaale di jaare ci ndaw doom jam leen defal léegi nag lii nii daa benn xadis boo xamante ne nii bu siiw la boo xam ne ku mel ni al Ah, ahmad ak al imaamu tirmidi rahmatullahi alayhim daal dinañ koy solo xadis bi jaar ci saydina samura saydina alxasanul basri lañ wax rahmatullahi alayhi moo ko jële ci saydina samura ibnu jundub abu sa'id radiyallahu taala anhu nekkoon ndonga ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam mu ne dafa jële ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam mu ne sayyidatu hawa ba nga xam ne suñu maam hawa alayhi salaatu salaam ba mu ëmbee ndax mu mësoon a ëmb da doon gaañu iblis nag ñëw nag daal di koy nax ne ko ha mu ëmb benn kii iblis ñëw ne ko ah yow nag gis nga boo bëggee daal sa sa doom jii nga ëmb li mu nekk koo xam ne day dund na nekk koo xamante ne nii danga ma koy tuddee mu ne ko yow nan nga tudd <coughs> mu ne ko man alxaaris laa tudd léegi nag ba nga xamante ne nii ca la judd au ñu tudde ko yàlla ñu tudde ko abdul xaaris mu tudde ko abdul xaaris yi léegi mooy jaamu alxaaris te alxaaris boobu mooy kooku ndax boo ko defee dina dund waa ji nag daal di mooy léegi doom ju dund loolu nag la suñu borom di wax waaye xadiis boobu noonu dëgërul loolu dëgërul du tout voilà loolu xadis bu daif la boo xamante ne nii te loolu mooy vraiment mooy loolu demewul noonu parce que li mbir yi dafa leer ku mel ni ñoom imaam euh, kii nu mu tudd al imaam at-Tabari ñoom al imaam ak ñooñu ñëpp daal di ñuy leeral li nga xam ne moo ciy dëgg ak ñoom bu jiitu woon leen bu yàgg al imaam al-Hasan ibn Yasaar al-Basri miñ ne moo jëlee xadiis bi ci Samura moom ci boppam da ne affaire bi tekkiwul lii tekkiwul lii da wax manuñu ne moom moo ko soloo ba pare ne Sayyidina Samura radiyallahu anhu muy saxaaba jële wax ci yonent bi alayhi salaam bu doon loolu dëgg la Sayyidina al-Hasan al-Basri dina gis ne lii la yonent bi alayhi salaam wax ci laaya yi fen lii danaan yahuud yi ak nasaraan yi nga xam ne borom bi tabaaraka wa taala bu leen masoon a may doom au lieu ñu sant ko ñoom ñu daal di koy def ay yahuud ak juif mooy teg ko ci lu bon li nga xam ne moom lañ nekk au lieu ñu sant ko teg ko ci yoon wi nga xam ne dëgg-dëgg moom la Seydina Muusa ak Seydina ñoom Isa ak yonent yoo yële alayhimu salaatu wassalaam doon nekk au lieu ñu teg ko ci doonu ko ci woon teg kon nag affaire baa ngi noonu nga ne loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër loolu la comme ni nga xamante ne ñoom la ko ñoom al imaam al Fakhr ñoom ñépp loolu lañ ko leera ne loolu mooy dëgg ci laaya bi waxul fenn ne Seydina Adam nan la ñuy mën a waxee ne Seydina Adam dafa bokkaale ndax mbax ah ah laaya bi loolu la wax de dañu gaay bañ leen mayee seen doom au lieu ñu sant ko jaalaa ñoom ñaar la wax léegi ñeen ñi naan noo jaalaa loolu mooy kenn ki la bëgg a wax Sayyidatu Hawa moo ko def loolu lépp du dëgg parce que ñoom Iblis nax na leen ba pare te xam nañ kan mooy Iblis kii sayyidina Adam bi nga xam ne moom la suñu borom tabaaraka wa taala ne wa 'allama Adama al asmaa kullaha mu xamal sayyidina Adam mbooleem turu yàlla yi ak melooy borom bi tabaaraka wa taala mu xam leen kooku Iblis dina ñëw di laqatu di tudd alxaaris te xamul ne kii mooy Iblis Iblis ma ko naxoon ca àjjana nax ko foofu ba génn tax ñu génne ko fa moom kooku dina amati ci moom benn buntu mu muy jaar loolu moom waxu baatil la joo xamante nii du dëgg te loolu li nga xamante ne nii mooy xaqu li nga xam ne mooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam sori nañu moos iblis di leen wax lii rawatina Seydina Adam li nga xam ne dafa am li nga xamante ne nii mooy expérience dafa dafa jarbu am loo xamante ne daf ko dund ci li nga xam ne moom la ko iblis daal di woon naxe loolu nga foog ne dina tàbbuwaat ci lii jël lu mel ni doom di ko tudde ab iblis iblis même na tudd xaaris daabu mu jël doom ji di ko tudde jaamu xaaris jaamu iblis loolu moom loolu moom demewul noonu te xadiis bi ci boppam daa bari ay problème yu bari yu ci am même bu dee al imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi dana hada xadiisun xasanun gharib xadis la boo xam ne bu baax la waaye bu tumuranke la laa naarifuhu illa min xadisi omar ibn ibrahim xamuñu ko lu dul ci xadisu omar di doom ibrahim an qataada mu jëla ko ci qataada mu ne ñeneen ñi jële nañu ko ba'duhum an abdi samad mu jëla ko ci abdi sanam samad walam yarfaahu yëkkatiwu ko mooy ci seydina samura la yam waaye loolu li ci gën a leer mooy ne demewul noonu parce que seydina mooy mooy ne euh, xadis bi demul ba ci yonente mi alayhi salaam comme l'imam at-Tirmidhi wax nii te loolu sax këne sax àgg ci samura boppam dañ koy seetaat ndax po bi dafa bari ay problème yoo xamante ne nii ku mel ni al imaam al haafid ibn kathir daal dina koy leeral waaye it al imaam yi nga xam ne mooy mooy mooy mooy at yi ñoom ñoo ñépp daal dinañ koy leer ak al imaam al Fakhr comme niñ la ko waxe woon te loolu moom rien que li nga xamante nii. mooy Seydina Xasan ibn Yasaar comme li ñu wax lànk sànq ne moo ko soloo ba pare nag affaire bi du loolu tekkiwul loolu li yahuud yi lay wax ak juif yi nga xamante ne nii buñ leen boroom bi demee defa joxee doom santuñu ko ci ñu daal di koy teg ci li nga xam ne mooy lu yées li ñu nekk loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy dëgg te loolu leneen lu koy wane mooy ci lu suñu borom fi mu jeexalee saar bi fi mu jeexalee benn ci laaya yooyu ne fa ta'ala Allahu amma yushrikuun waay waay borom bee sori li nga xamante ne nii moom lañ bokkaaleel loolu war na ñu bari la doon wax waxul Seydina Adama ak Seydina Hawa alayhi salaatu wassalaam ndax boo nee Seydina Adama waa yonent la déedéet loolu mënula nekk bokkaale moom jógewul ci moom nga wax Seydina Hawa danga naan me waay yow Seydina Hawa nga foog ne moom itam Sayyidatuna Hawa alayhi salaatu wassalaam moom itam nga yaakaar ne moom Iblis amee na ci moom noonu ba buntu ginnaaw lam leen defoon fële ba moom mu xamul Iblis ba ñëw Iblis moom naan ko xaaris xamul ne xaaris mooy Iblis ci boppam wala moom dëgërul du tout wallahu ta'ala alam loolu nag bon dañoo nekkul ngir gën a yëngal eh, euh, guddal moo tax dañ ci yem nii loolu kon lii muy wax ay nit la yoo xam ne ba léegi day am ñoo xam ne borom bi dañuy am soxna ba pare ay soxna couple boo xam dañuy nekk ci jafeñ-jafeñ bu seen soxna ba nekkee ci ëmb nekk koo xam ne daa nekk ci diggante ñu tiit lool ku nekkuñu ñu sàkku la ñaan di ñaan ñaan yi ñu gën a am ngir borom bi muccal ko bañ ko muccalee au lieu ñu jaamu ci borom bi woo mbalaxkat yi bu dee ci ñun woo tëggkat yi ñuy sonal nit ñi ci seen mbalax mi jàkka ji kenn manu faa julli bés boobu ndax nee nañ dañuy ngénte ndax dañuy def baare tali yi di moy yàlla jigéen ñi di fa fecc fecc yu ñaaw di fa génn seen awra yi fu nekk alal jeeg or beeg lu nañu ko fay pasar pasaree tabarruj gi fees fa del ñu rey julli yu bari ñii nga xam ne ñoo nekk ca jàkka ji sax mënuñoo julli ñu ñoom amul dara luñ def au lieu ñu sant seen borom ñu ñoo ñi nga xam ne ñoom jënd nañ ko leneen mooy am po akum mboosóor ñooñu nag ñoo tane ñi nga xam ne ñoom moom seen doom jooju laa tax ñoom ñu dugg ci kéeféer goo xamante ne nii mooy yéeféer yi ci yahuud yi ak jahu ak ñi nga xam ne ñooy chrétiens yi kon loolu lañ bëggoon a ñëwaat walillahi alhamdu wal léegi nag ñu war a continuer fi nga xam ne mooy moom lañ yemoon mooy wax kon nag ba léegi ñi nga xamante ne nii mooy ñi nga xam ne dañuy jaamu li nga xamante ne ay xërëm lañu nga xam ne ñoom ñi ñuy jaamu suñu boroom tabaaraka wa taala nee na bu ngeen leen woo woon ci njub manuñ leen a topp nga woo leen nag ak ngeen ñàkk leen a woo ngeen noppi ñoo yem ndax ay xërëm lañ dañoo xam dara ay matt yu ñu teg mu ne gis nga gaay yi nga xamante ni ñoom ngeen di woo di leen jaamu nii ay hubala ki manaata ki isaafa ki la ay Osis ak Osiris omen amoon ra ak gaa yoo yële ñoom Athéna ki ñoom Hercule ñoomin ki nga xamante ne ñoom Zeus ñoo ñëpp duñu dara ludul alhamdulillah bu dee ne ay personnages yu yu existé woon yu nekkoon lañ ay lu nekkoon lañ wala ay matt ñooñu ibaadun ay ay ay ay jaamu yàlla lañ lépp ñooy wala nga jàpp ñoo xam ne ñu baax la ñoom comme ñoom waddar wala suwa wala yaxuuta ñoo ñële yaxuuta ak na sayidina nuux ñooñu yoon jaamu nañu xam ne ñooñu ibaadun amsaalukum ay jaam lañ comme yéen li leen waroon ñoom mooy ñu jaamu seen borom moo war ñii ngeen di bokkaaleel moo xam nit ku baax la wala ab yonent la sax bu fi nee woon ngeen koy bokkaaleeg yàlla na ngeen yëg ne moom jaam la boo xamante ne moom li ko war mooy jaamu seen borom comme yéen nim leen ware yéen nag waa Quraysh ak ñi mel ni yéen na leen leer ne yi ngeen di xërëm yi ay ibaadun ay jaam lañ am saalukum comme yéen fa ud'uhum léegi woo leen leen ñaan leen leen fal yastajibu lakum léegi bu ngeen amatee problème daal ñaan leen leen woo leen ñu wuyu leen in kuntum saadiqin dem nekk ngeen ñu dëgg fii lañ yemoon suñu boroom di continuer mu ne alahum ndax ñoom ñeel na leen arjulun ay tànk yoo xam ne xërëm yii yamshuuna biha boo xam ne ci la ñuy doxee est ce que loolu am nañu ko am lahum wala boog dañoo am ay din ay loxo yoo xamante ne nii yabatishuuna biha boo xam ne moom la ñuy jàppe di loolu est ce que am nañu ko ñoom xërëm yi am lahum wala boog maa ngi leen di laaj sama boroom ba léegi laajal ma waa Quraysh ak jaamukatu xërëm yéeg gaa yooyu am lahum wala boog seen xërëm yi da leen a ñeel ayunun ah ay bët yoo xamante ne nii yubsiruna biha yoo xam ne moom la ñuy gisee ah loolu maa ngi leen koy laaj am lahum wala boog dalee na ñeel ñoom aadaanun nay nopp yoo xamante ne nii yasmauna biha moom la ñuy dégge est ce que ñoom dañ koo am laajal ma leen boobu yit mooy lii du ñu man lu dul ne ah ñii nag du ñu dégg quoi xërëm bii ñu teg nga xam ne bu yëngoo ñoo ko yëngal bu liisee ñoo ko liisal bu ko poussière bi laalee sax ma luñ ko dara comme la waa ma Azar doon wax rek ak mbokk ko Seydina Ibrahim doon wax alayhi salaatu wassalaam kon nag mu ngi noonu suñu boroom nag ne kon nag ah qul kon wax leen ne leen udu ay wa nag woo leen qul udu shurakaakum woo leen ñi nga xamante ne ñooy seen xërëm yi ngeen may bokkaaleel summa ginnaaw gi wax leen yéen yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen nag léegi wax naa leen ay laaj yoo xam ne sama boroom ma laaj leen ko ndax seen xërëm yii tax ngeen bàyyi fi jaamu boroom bi tabaaraka wa taala est ce que am nañ ñii luñ man lu ne lii moom amuñu ko wala sax duñ ko tontu ndax xam nañ ne moom buñ ko tonto problème la te loolu mooy dëgg mooy li xew dañoo ko gën a xam léegi nag nee leen leen woo leen nag shurakaakum ñi ngeen nga xam ne moom ngeen di bokkaaleeg seen borom muy seen xërëm yii woo leen ngeen def benn réunion summa kii duuni bu ngeen defee réunion yéen ñépp tanga ñaan seen xërëm yi ñun ngeen daal di may pexeel ngir daal di may alak def leen ay wax